xadis mooy leeral xadis kon xadis bi ci biti bi ñu nekk ku waat ci beneen yoon wu dul lislaam nga tay ko yow kenn forcé wu comme li nga waxee loolu hadith bii beneen bii mooy leeral na jubbu ci loolu mais sukk li mu ci bëgg mooy taral li jëm ci wàllu di waat yu mel noonu fii daalika hatta la yajtari ahadun alayhi ba bu ko defee kenn du ñeme nit ñi di ñeme bu ñu nee nii rek ñu dagg ay waat waaw man daan lii moom bu xëyee ma génn ci lislaam waaw bindee lii bu luy xëyee ma génn ci lislaam waaw mooy façon yooyu ngir nit ñi dañ koo woyofal di ko loolu moo tax bu waxe ko ni waaw mu ne wa naqala Abul Hasan ibn al-Qassar min al-Malikiyya an al-Hanafiyya annahum ihtajju li ijab al-kafara bi anna fi al-yamin al-imtina' min al-fi'l mu ne al-imam Abul Hasan ibn al-Qassar bokk ci Malikiyya yi toxal na jële ci Hanafiyya yi ne ñoom dañoo layee le fait que ñu ne waa ji day kafaara waaw day kafaara comme ñoom imam Ahmad comme niñ la wax léegi ñoom imam Yalawza'i rahmatullah alayhi ñu ne eh, ndax li am na fil yamini ndax nekk na ci waat bi nga xam ne moom la waat al imtina min al fi'l yoo xam ne da koy tere mu def parce que kenn moom alors est ce que dañ naan ko é ko fi waatoon wax ne sa lii fir <laughs> waaw wa tadammana ba pare mu mu làmbo kalaamuhu bi ma zakara ta'ziman lil islaam waaw te waxam jëm wax dafa làmboo li nga xam ne ta'ziman lil islam bi màggal islam mu ne wattu waqt ba waaye am na ñu ne ko noonu lu tax ngay wax loolu daalika ba ñoom qaalu fii man qaala wa haqqul islam ila hanasa la tajibu alayhi al na ñu noo yi li nga nettali ci ñoom daa mel ni xaw nga cee juum parce que ñoom nee nañ ci waat ne wa haqqul islam waat naa ci haqqul islam kooku bu dee lam ne woon da koy def defu ko ñu ne loolu kooku warul muy kafaara wa asqatul kafaara ila sarraha bi ta'zim al islam bu dee leeral na loo xam ne da ciy màggal l'islam parce que waxul l'islam day màggal l'islam waaye nag ñu euh, saxal kafaara ji ila loo xam ne day wane ne day màggal l'islam xam nga ci ne man deñ naa ci l'islam wala yaa ngi bi waaw da koo màggal màgg waaw ak ci waat xayri millatil islam di waat naan di diinal yahuudi yi yooyu kooku moom màggalul islam moo tax ñu ne kooku nag day day day kafaara walla iyaazu billaah kon ñu ngi woon ci taxrij bi léegi defaale nañ première partie bi ci xadiis bi man xalafa bi ghayri millatil islam fa huwa kamaa qaala loolu sax taxuñu woon ci waaye baax na walillahi alhamdu wal minna léegi al imaam al Buxaari kon gis nañ ko solo te léegi mu def al imaam Abul Husayn Muslim ibn al Hajjaj moom kitaabul iimaan xam nga moom ñetti indi ci xadiis yi da ko rangale ñetti version xadiis numéro cent dix kitaabul iman buntu bi nga xam ne moom la euh, ñi nga xam ne ñooy lenn ci surah yi imaamu Nawawi mi def baabu tahriim qatlil insaani nafsa waaw wala qatlil buntu bi nga xam ne <laughs> euh, baabu xilal yi sax la ko tuddee kitaabul iman comme bii rek gilatu tahrimi qatlil insani nafsi taru xaraamal nit ki di faat boppam wa anna man qatala te képp koo xam ne faat na nafsahu boppam bi shay'in ci mbir uzziba bihi fi naar dinañ ko mbugale loolee ci biir safara wa annahu la yadxulul jannata illaa nafsun muslima te du dugg ajjana loolu beneen information lu dul bakkan boo xam ne daa wombatu yàlla léegi nag euh, mu indi xadiis yu njëkk bi di Seydina Abu Hurayra mais boo concerné bi ñun bu Seydina Saabit ibn Bahhaak euh, mooy moo ñu concerné ak ñett yu ñu ci mais boo benn bi rek dañuy jël inshaa Allahu taala mu ne haddasanaa imaam Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaaj mu ne haddasanaa Yahyaa ibn Yahyaa mu ne nettali nañu suñu sëriñ di Yahyaa ibn Yahyaa di Rayhaan an-Naysaabuuri Yahyaa ibn Yahyaa ibn Bakr ibn Abdirrahmaan ibn Yahyaa ibn Hammaad at-Tamimi al-Hanzali an-Naysaburi rahimahullah rahmatan wasi'atan dañu àddina 142 génn àddina 226 rahmatullah alayhi qala mu ne akhbarana Muawiya ibn Sallam ibn Abi Sallam ad-Dimashqi <laughs> Abi Sallam ko wax na koo fàttala ko waaye xam nga ne mooy mam tour waay yi ngi ko déggee Muawiya nag di doom Abu Ibn Sallam waaw muy Muawiya ibn Sallam ibn Abi Sallam Abu Sallam salaam mooy Mantuur al aswad al habashi ñii ne al alhaani al himsi ad dimashqi al himsi al shaami rahmatullah alayhi génn àddina vers les années cent soixante dix nekkoon ku dëgër imaam Muslim moo solo hadiis bi rahmatullah alayhi an Yahya ibn Abi Kathir mu jële ko ci Yahya ibn Abi Kathir di Saalih ibn al Mutawakkil Abu Nasr ñii ne Abu Kathir ñii ne Abu Ayyub at-Taa'i mawlaahum al Basri al Yamaami rahimahullahu ta'aala rahmatan waasi'a génn àddina li nga xam ne mooy vingt-neuf ci la génn àddina moom li nga xam ne mooy euh, Yahya ibn Abi Kathir rahmatullahi alayhi euh, anna Aba Qilaba mu ne Abu Qilaba gis nañ ko fi euh, tallal imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi akhbarahu moo xabaar rek xam nga bee sabiqu Ibn Kaysan no mën naa Ibn Kaysan ci waaye loolu loolu loolu tax tur bi ñëwul waaye kii euh, Ayyub voilà ibn <laughs> Abi Tamima Kaysaan Kaysaan <laughs> voilà moom moo ko jële woon ci Abu Qilaaba bi nag Yahya ibn Abi Kasiir moom moo ko jële ci ci nga xam ne mooy Abu Qilaaba rahmatullah alayhi anna Saabit ibn ad-Dahhaak akhbarahu annahu baaya'a Rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam tahta shajara voilà muy doon tax mu am Imaam An-Nawawi du leeral te tamit bon buñ nee siiw na nag mooy ci borom xam-xam sinon boo génnoon di def micro trottoir xam ngeen koy Saabit ibn Dahhaak <laughs> ñeen nañu moom rien que répéter le tour bi ñu leen laaj rek problème la yàlla tere ñu naan la xam nañu wal iyaadu billaah waaye nag xam nañ ay caaxaan wal iyaadu billaah léegi mu ne moom xam na hu kon moom ne bàyyi waaw dafa jaayante rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam tahta shajarati ca suufu garab ga mooy bay waxtu ridwaan wax nañ di sànk wa anna rasulullah te ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na man xalafa ala yaminin bi millatin ghayril islam kadiban fa huwa kama waaw mooy képp koo xamante ne nii dafa waat ci waat goo xamante ne nii ci weneen yoon wu dul l'islam di nar fa huwa kama mook li mu wax ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo noonu la mooy li mu wax waaw waaw <laughs> kon nag mu ngi noonee ah euh, léegi mu teg ci leneen mu ne wa man qatala nafsahu bi shay'in 'udhiba bihi yawm al-qiyamah te képp koo xam ne dafa rey boppam ci benn mbir paakat benn objet tranchant la reyee boppam loolu lañ koy mbugale yawm al-qiyamah wa laysa ala rajulin te nekkul ci kaw benn góor daa amul nazrun di ñuy dar fii shay'in la loo xam ne moomoom nga ne suñu waaji ala suñu waaji nana ñees mooy suñu bunt bi laanu alhamdulilah baabu tahrim laanu insaanin bi ayni loolu daa mel ni bii nii version bi amut ma la waaw xam nga déggoo ci waaye déggul bi ci tegu waaw Allahu mu ne haddathani imam Muslim deuxième bi mu ci teg version haddathani Abu Ghassan al-Misma'i mu ne nettali na ma man dong sama sëriñ Abu Ghassan al-Misma'i Malik ibn Abd al-Wahid al-Misma'i al-Basri génn àddina la 230 rahmatullah alayhi qaala haddathana Mu'aaz mu nekk ñett la mooy Mu'aaz imaam Muslim ne wa huwa ibn Hishaam muy Mu'aaz ibn Hishaam ibn Abi Abdillah Sambar ad-Dastuwaa'i al-Basri Abu Abdillah al-Yamani génn àddina la 200 rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathani abi Mu'aaz jël ko ci baayam di kan Hishaam ibn Abi Abdillah Sambar ad-Dastuwaa'i Abu Bakr al-Basri ar-Ribaa'i al-Haafiz rahimahullahu ta'aala génn àddina la vers les soixante-seize génn am na la cent cinquante-quatre ci ay wuute yu ci am rahmatullahi alayhi an Yahya ibn Abi Kathir bi na ngasaan qaala haddathanii ah, rahimahullah mu ne nett na Abu Qilaaba te al imaam Abu Qilaaba rahimahullah an Thaabit ibn ad-Dahhaak mu jële ci sahaaba bi nga xam ne mooy Thaabit ibn ad-Dahhaak radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala laysa ala rajulin nadhrun fiimaa laa yamlik fiimaa laa yamlik fii nii la ko tàmbalee nekkul ci kaw loosu benn euh, waay nizar da nga xam ne moom wala ñu yar ci loo xam ne moomu ko waaw man de deslaab sawaay bee bu wàccee gouvernement yóbbu la ci ndar te moo gën a ne waa moom lay liggéey suba xam nga ne waajee koy bàyyee kii waaye yow de wéré di la <laughs> mu ne wala xam mu'mini ka qatl rëbb ab jullit ab wëy yàlla moo nga ray ko benn la waaw waaw parce que ba nga ko askanalee ak rëbb mel na nga kii moom mooy alkuna waaw mooy yow ci yow bu doon yow la moom mooy alkuna waaw ay bu bu bu maqaadir yi doon topp say say say ak yi ngay kii kon mu waaj alkuna waaw kon loolu lu garaaw la quoi après nag euh, ci la waxe nag wa man qatala bi shay'in fi koo xam ne dangaa faat sa bopp yow yawm al moom lay mbugale wa man idda'a da'wa kadhiba képp koo xam ne day woote woo woote woo xam ne nar la waaw li muy woote wu ay nar la de li yatakassara biha ngir ak ci lu bari waaw di woote ay mbir ngir nit ñi topp ko mu muy muy muy am alal yu bari ci gaa yi waaw waaw am lu muy bari la ca ñoom ndekete yoo amu ci tus day wax lu ko neex waaw loolu lépp ay woote woo la rek al mutashabbihu bima lam yu'ta kisala waaw lam yazidhu Allahu illa qilla borom bi du ko delloo lu dul ak néew daa bëgg bari la boroom bi nag day néewal ay mbiram wal iyaazu billah waaw. la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim Allahu akbar mu ne wa man ala yamini sabrin fajira waaw ak képp koo xam ne day waat waat yoo xamante ne mooy yaminu sabr waaw nga xamante ne yow day tax day tax yow ka nga waat juge bi am moom affaire loolu kooku it bokk na ci li nga xamante ni ngir jël alalu jàmbur waaw moo taxoon beneen xadiis ba man xalafa ala yamini sabrin yaqtati biha maala mri'in muslimin huwa fiha fajir laqiya allaha wa huwa alayhi ghadban waaw waaw waaw waliyaadu billah ah ne dañuy téye waaji waaw convoqué la waaw daal lay mettre kii yow nañ ci bëti rétention provisoire xaw ma nangam yu mel noonu waaw léegi yooyu yëpp waaw dem ci waa ñëw ci juge bi fexe ba ngir dog alalu jàmbur jël ko ci tooñ waaw kooku ci mooy xaar kon wal iyaadu billah léegi xadiis laa ngi xadiis yaa ngi nii waaw xoola beneen bi beneen bi mujj bi nañ ko nañ ko wax waaw ndax mooy bu mujj imaamu muslim boobu Isxaaq ibn Ibrahim la ne xaddasanaa Isxaaq ibn Ibrahim ibn Maxlad di Isxaaq ibn Raahawayh loolu jarul mooy Ishaq wa Ishaq ibn Mansur beneen sëriñam di Ishaq ibn Mansur di al-Kawsaj mooy ibn Bahram al euh, al-Kawsaj rahmatullah alayhi wa Abdul Waaris ibn Abdul Samad mooy Abdul Waaris ibn Abdul Samad mooy Abdul Waaris ibn Sa'id voilà al-Anbari at-Tannuuri al-Basri ñoom ñëpp an Abdul Samad ibn Abdul Waaris kullu waaw mooy Abdul Waaris ibn Abdul Samad ñoom ñëpp mooy kii mujj kii ci baayam lañ ko jëlee an Abdus Samad ibn Abdul Waaris at-Tamiimi al-Anbari Abu Sahl mawlaahum at-Tannuuri rahmatullahi alayhi léegi an Shu'ba te ñu jëlee ci Shu'ba amiirul mu'miniin eh, ibn al-Hajjaaj ibn Warq al-Ataki an Ayyuub mu jëlee ci Ayyuub muy ibn Abi Tamiima Kaysaan gisoon nañ ko an Abi Qilaaba an Saabit ibn ad-Dahhaak al-Ansaari mu ne xaar beneen xaal la haddathanaa Muhammad ibn Raafi' mu ne tamit nag Muhammad ibn Rafi' ibn Abi Zayd Saabu al-Qushayri moom al imaam Muslim rahmatullahi alayhi an Abdir-Razzaaq mu jëloon ko ci Abdir-Razzaaq ibn Hammaam ibn Naafi' al-Himyari Abu Bakr al-Yamaani rahimahullah an Ath-Thawri moom mu jëloon ko ci Sufyaan ibn Sa'iid Ath-Thawri an Xaalid al-Hazza mu jëloon ko ci Xaalid ibn Mihraan al-Hazza Abul Manaazil al-Basri rahimahullahu ta'ala an Abi Qilaaba waaw léegi an Saabit ibn ad-Dahhaak radiyallahu anhu jamii' annahu qaala qaala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam man halafa ku waat bi millatin siwa al-islaam kaadiban muta'ammidan fahuwa kamaa qaala képp ku waat waat yoo xamante ni ci en dehors de l'islam la leneen dul l'islam nga waat ne loolu nga gëm tay ko fahuwa kamaa qaala comme ni mu ko waxee la wa man qatala nafsahu képp koo xam ne nag dafa faat boppam bi shay'in ci mbir azabahu Allahu bihi fii naari jahannam borom bi dina ko bugale objet boobu mu raye boppam ci biir safara wala yaabillah mu ne hada hadithu Sufyan lii nii kaddu yi mooy Sufyan as-Sawri moo ko déeni rahmatullahi alayhi mu ne wa amma Shu'ba kanta xaritam bi Shu'ba al-Basri moom al-Wasiti fa xadiisu moom xadiisam bii la anna Rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na Yonent sallallahu alayhi wa sallam man halafa bi millatin siwa al-islaami kaaziban fa huwa kamaa qaala waaw loolu wax nañ ko waaye mu tekki lii dañu wute wa man dabaxa nafsahu bi shay'in zubiha bihi yawm al-qiyaama ci ren di boppam waaw jël yu tranchant rek ren di boppam ndax nee na day xaru waaw yow dinañ la ci dinañ jàpp ren di la ci yow ak loolee yawmal qiyaama li nga xamante ne mooy mooy ñëw waaw waliyaadu billaah laa ilaaha illallaah a'aadanaa Allaahu minal xizlaan kon eh, bu ñu taxawee kon ginnaaw taxriij bi walillaahi alhamdu wal minna léegi nag mu des eh, gis nañ ko te yamin bi. wax nañ ci tuuti am na lu ci imaam an-Nawawi wax ne loolu jaru ko liñ ci wax sànq toxale ko ci imaamul Haafiz ibn Hajar jeex na doy na wa man qatala nafsahu bi shay'in 'udhiba bihi fi naari jahannam képp koo xam ne dafa faat boppam ci benn mbir comme ab paaka ab puso ab rab wala loo xam ne moom la xëy boppam ak bunduk ya ab kalaas daal di classé boppam pëj waaw kooku euh, loolu la lay wax waaw ki nga xamante ni moom daa rey boppam ci benn mbir hmm? kooku dañ koy bugale loolee waaw loolu mooy bu dee moom lañ ko fay borom bi mën naa tuubal waaye tuubul laa wala man taab borom bi mën na ko delloo bu tuuba non mën naa mu tuub non borom bi <laughs> koo faatu na mooy man na bokk ci ñi nga xamante ni nii borom bi daa dogaloon ne ñoom même buñ defee loolu du leen ko jàppee. waaw fàttalikul xadiisu saxaaba boobu radiyallahu anhu ñëwoon ci xare ba daal di xare waaw ay xarit lañu woon moo benn waay ah blessure yi metti mu am ay blessure après mu daal di ci loxo yi mu dagg loxo yi par jaari ci gaa yi ne yii sa waay yàqule na ndax daa rey boppam même bu dee ci xare li xarit bi nag affaire bu préoccupé lool guddi jot mu gént ko mu gis ko ci al anam bu rafet xaal yu rafet a taaru mu ne ko waaye diw noo def ak sa borom mu ne wan daal borom bi ma dajeek moom def maa jéggal sama lépp waaye nag nee na ma sama loxo yi nga xam ne maa ko daggoon loolu comme que maa ko daggoon damaa gaaw ko njëkkanteeg moom ma dagg ko loolu nee na bi nga ko jéggal waa ji ñëw wax ko ñaan ko ma lay saa saam xar bi yeneen saa saam ne allahumma yëkkati loxo waaw fali yadayha sarfu wala lu mel na ñu ngi ko yërëmal lépp da jéggal ko malgré ñun moo rey boppam ñaari loxoom yooyu nga ne doo ko kii maa ngi lay ñaan de eh, daal di koy yërëm dugal ko ci yërmande gi jéggal ko bi ñu ko géntaatee waa ji daa nekkaat ci xaalis bi nag mag mooy loolu mu deñ te pourtant daa rey boppam waaw dafa am ñoo xamante ni loolu day am ci ñoom waaw waaw <laughs> waaw tax bu dee nag du ko xaal yu mel noonu ak koo xamante ne boroom bi euh, euh, toppe dafa xam ne borom bi daf def ne du leen bi la kan la nag ci nit ñi loolu borom bee bu dul kaa mel noonu mooy affaire bi bu la ko borom bi fayee lii mooy sax fay yawmal qiyaam dinañ la dugal safara di la jàmm affaire boobee Allahu akbar wal iyaadu billah Allahu akbar <laughs> léegi <laughs> loolu garaaw na hmm? loolu garaaw te mooy kon ki nga xamante ne nii loolu la def rey boppam ci benn mbir mooy bu ko yàlla fayee loolu moo nekk fayam te dina ko wax xàtt waaw buñ ko ko fayee loolu dina ko wax xàtt ko wax waaye nag bu dee jullit la même bu dee ne euh, boroom di fay na ko lii amul dara lu mu def ñu ràmm ko wala lu ko jéggale bu ko dugalee safara it du fa sax waaw xam nga wax ji wax ji fii mooy xadiis bii sax dese naa leer ci côté boobu mais xadiis yi na Abu Hurayra bi jiite bi imaam Muslim njëkk indi ndax foofu Seydina Abu Hurayra dane qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam man qatala nafsahu bi hadiidatin fa hadiidatuhu fii yadihi yatawajja'u bihaa fii batnihi fii naari jahannama xaalidan muxalladan fiihaa abadan wa man shariba samman fa qatala nafsahu fa huwa yatahassaahu fi naari jahannama xaalidan muxalladan fiihaa abadan wa man taraddaa min jabalin fa qatala nafsahu fa huwa yataraddaa fi naari jahannama xaalidan muxalladan fiihaa abadan mu ne yeneen saa yi xam ne man qatala nafsahu bi hadiida ku far sa bopp ci ak paaka ak weñ gis nga sa weñ boobu ci sa loxo lañ koy teg. dañ lay jox yatawajjahu mooy muy jam boppam yatawajjahu di jam di bojju boppam fii ci biir bi fii naari jahannama biir na safara jahannama xaalidan fa lay sax muxalladan ñu saxal ko ko fiiha abadan ba xaw képp ku naan poson dañuy wax samman di wax summan di wax simman musallasatu faala waaw même bu dee samman mooy li nga xam ne mooy li gën a fa qatala nafsahu naan poson acid daal di rey sa ndax dangay ngay xaru foofu fa huwa yatahassaahu dañ koy koy def bu koy naan di naan poson bi saabu kiiwee naan ci biir jahannama falay sax ñu saxal ko fa faw képp koo xam ne dafa dafa ne day xaru yéeg quinzième étage wala ci montagne wala fu kawe sànni boppam tëb wala deuxième étage wala yooyu ah wala benn tour sànni boppam ci ab montagne min jabalin ak lépp lu xam ne lu kawe la ah mu rey boppam doone moo way kon jabal la wax montagne la ah, ci tour bee étage ci ndax du jabal yow yow da ngay nelaw wala <laughs> mooy kooku fahuwa moom day xawee ko gis nga noonu xaaw boobu mu dee jahannama noonu la koy nekk di xawee ko rek di xawee ko di wadd te du àgg di wadd di wadd di wadd di wadd ñu saxal ko fa foofu yooyu nii mooy yi nga xam ne bu dee dañ ko koo fay waaw bu dee dañ koo fay waaw jéggaluñu ko mais bu dee jullit la borom bi ci ngëneelam la def ne benn jullit du sax aj du sax safar bu ko duggee it dina génn comme ni ko xadiis yi leeral la loolu taxuñoo ko waaw te ne borom bi dana ndox mu génne biir safara képp koo xam ne nekk na ci xolam lu toll ni atum ci ngëm yàlla kon mooy ñoon dinañ génn waaw lii nag c'est pour dans le zajr moo tax yeneen saa salaam waxe ko nii waaw wala boog muy ne fa sax fekk safaraay jullit ñi mu ngay sax bu safaraay jullit di jeexee nag moom ay punition wam daal di jeex Allahu akbar waaw wal iyaadu moo tax yooyu wone yu naan da ngay xaru ko parce que am na lu la metti ci àdduna bi mais xanaa xam nga ne boo deewee noppalu loolu xalaatuñu xamul dara la mooy ñi nga xam ne gëmuñu albaas gëmuñu dee ñoo jàpp na ñoom ci affaire yooyu bu ñu deewee jeex waaye jullit yow war ngaa dépasser loolu war nga xam ne. ay yiñ fi wax summa turdu wa na turja'una fihi ila Allah ko leen bis bi nga xam ne ci leen di delloo ci yàlla nan nga mën a jàpp ne yow boo deewee jeex bu ko defee waaw dootuñ gisati kuñ sonal <laughs> loolu <laughs> boo deewee noonu bu la borom di fayee noonu boo demee malaaka yaa lay sonal de xam nga ne malaaka yi di la sonal loolu la nit ñi di leen sonal moo gën a woyal léegi nag ñu jàll ci beneen côté bi mu ne walaanul mu'mini ko xat bi te loolu mooy suñu lëkkaale moom sax la muy roon <laughs> jullit moo nga faat ko ñoo waaw loolu waxoon nañ la ko ne la euh, parce que rëbb ab jullit mooy ne euh, ba nga ko rëbbee mu ngi mel ni yow kii daal mooy alak nga ko waaw mu ngi mel ni waaw ndax mooy lan mooy yal ko yàlla dund yow imagine yàlla nangu man boobu kooku ak dundam la muy jara ci te ci kaw suuf waaw lan lan teg war na xool li nga xam ne moom lay génn ci lan waaw da xool li nga xam ne moom ngay génn ci salaam ndax laanu ëpp jullit moom dafa garaaw waaw loolu dafa garaaw te dafa nekk loo xam dafa xaraam waaw dafa xaraam amoo droit ak lu mu mën di def euh, euh, amul nag danaa naan waaw président nangam li mu bonee yal na ko yàlla déet xamul que ni gars yi seen xol a jeex waaw bu seen xol jeexee nag seen xol bu jeexee li koy canaliser nag mooy xam-xam waaw sinon xam-xam bi lu muy jariñ bu dee boo meree lu la neex sax déedéet ngay maîtriser sa bopp waaw laysa ash-shadidu bis-sur'a wa innama ash-shadidu alladhi na aw kamaa qaala alayhi salaatu nga xam ne mooy kii jàmbaar tar dëgëral nekkul bi nga xam ne mooy ku dëkk loolu terrasse naan ku yëngu mu terrasse la mbot duma la taaj la fee yéeréer bu kooku mooy jàmbaar yi jàmbaar dëgg mooy jamono ji nga xam ne daa ci mer loolu mooy jàmbaar waaw loolu dafa am solo quoi waaw loolu nañ ci bàyyi xel waaw nañ ci bàyyi xel bu baax waaw fi di laa nit ñi moom déedéet euh, da ngay topp li nga xam ne moom la diine lislaam li mu la wax waaw loolu ngay topp mais doo nekk di wax lu la neex di la naqari loolu ma sa am ci àddina bi àddina bi waaw waxuñu ko te ne loolu day nekk loo xamante ne day tax noonu carte blanche kan moo la ma carte blanche borom bi dina leen atte waaw mais du lay tax nag day jéggi xormaay sariya ak defali sariya kon walaanul mu'mini loolu di lëkkaaleem suñu bunt bi xadiis bii di wane loo xamante ne moo rey jullit la ko yeneen saa yemale loolu te dafa xaram tahrimu laanul insaani bi ayni dafa leer ndax lu ñuy yemalee ko rey ak rey ni mu màgg loolu mënul nekk lu dul lu xaram waaw Allahu akbar waaw Allahu akbar mu ngi noonee kon xadiis baa ngi noonu wallahu ta'ala a'lam wa laysa ala rajulin nadrun fii ma laa yamlik loolu moom waaye loolu sax duñ mënula man day jële naan yow nisaar naa ci alalu jàmbur ak tamlik ak tasarruf gis nga soppandeku ci mbir charte bu mooy tamlik wala mooy nga moom ko wala ñu délégal waaw kay nga xam nga nit mën nay soppandeku ci dara yor alalu jàmbur di ko utiliser parce que dañ ko ko délégué comme ki nga xam ne daa yor am waalal yataama alalu jirim parce que dañ ko koo dénk ngir ñu màgg moomu ko mais mën na ci tasarruf waaye borom bi ne bil ma'ruf waaw surtout ngir ngir ngir jirim bi mais pas yow boo ci jël na nekk bil ma'ruf ndax sa ñàkk tax te yaa ko yor moom yii lay dund waaw mais mënoo di permettre bopp largesse yoo xamante ni ci alalu jirim voilà loolu wallahu taala wallahu taala alam kon loolu du loolu noonu lu am am solo la mooy maama bi soppal ci boo xam ne moo moo ko lii mooy dafa xaram waaw li ñu daal ko mbiru jàmbur yi voilà après premièrement déception yow tooñ nga sa bopp yaa ngi teg sa bopp ci loo xam ne yàlla tegu la ko deuxièmement nga tas yaakaaru waa ji quoi waa ji bu xamul ne yaa moomoon affaire bi waaw boo demee sax dem na naa man kay yii man sama affaire baax na man maa xalaat nan laay demee Kolda sawaay nee na ma waa yow en plus nee na ma oto bu baax benn 4x4 la yor quoi dimanche bi ni ma yóbbu ndëkkate yoo damu ci misar naan misar naa dinaa la yóbbu yow mi dimanche euh, Kolda ci 4x4 ba man ma foog ne moo ko woon ndëkkate 4x4 uñ digla